ndeysaan maam laa ji nuyu na leen loolu doy la mais mais loolu waa léegi léegi léegi léegi ah waaw ndeysaan laa ilaha illallah waaw ndeysaan yàlla nañ ko waaw tabarakallahu ñoo ngi woon ca doomam ca bàyyam bu tedd bu baax bu yiw ba maam Alaaji Ahmad Baro nga xamante ni gars yi nga xamante ni yàlla mu ngi leen koy wan ba tey ku ko ci gis su la dalay wax ne ñàkk caaxaan nga nekkoon ci dundam ba tey jii moo nekk ci moom doo ko gis mu ree doo ko gis mu kaf doo ko gis mu wax wax ju bëri doo ko gis mu jëf ju jëf ju bëri waaw. am na kenn ci njaboot bi. waaw. liggéey bu bu mu newoon di ko liggéey. waaw. ah ñëw di ma nettali. nee na am na kenn ci njaboot gi am na ci liggéey bu mu nekkoon di ko liggéey ñëw na di ko nettali. mu ne ko gis naa maama laay ci jàkka ji ak yeneen i wëli yu dafa am góor goo xamante ni dafa toog ca ginnaaw na le màgget waaye man ñemuma koo xool mu ne ko kooku Alaaji Ahmad Baro la war a doon lay ah? mu ne ko ah mu ne ko demal ci néegam beneen fii nga def nangam na di yàlla dina leeral lépp ak moom kat moom mi ngi toog moom ñu wax ci rajo. ba kon yow xam nga sama yow. mu ne mu ne neetal na ko loolu yëpp. ñu toog ci néeg bi ataaya. ñu toog ci néeg bi def ataaya. waaye dem ci néeg ba. waaye dem ci néeg ba. def la muy def. def la muy def. dañoo war a ñëw ba ci taatu guy gi. voilà dafa war a ñëw ba ci taatu guy gi. ne ko mënumaa egg. ne ko mënumaa egg si. ndax dafa leer. ndax dafa leer. te am na ñu toog ci buntu bi. mu jël si fekk si fa ma fi ma toog wax ma ko. boole ko jël la. mu ne kon dina déggal li ma wax yàlla def ma borom. billaahi la. billaahi ñi ko gis ñëpp kenn du ko gis muy ree wala muy jëf xam nga léeg-léeg nga gis jéem sëriñ sax mu ne def nii di la ci nekk wala mu lay tàllal ay loxo yooyu. déedéet moom soo ko gisee soo yeewoo da ngay julli. amul yeewu di bégal di kontaan di def nii déedéet maa ngi ko wax. te dundam noonu la meloon. Mawla nee na bàyyam kenn mësu koo xool nii. les yeux dans les yeux ndax personnalité bi nekkoon ci moom. sama maam nee na. neen bu ko bàyyam woowaan. nee na bàyyam day mel ku dugg ci miir bii fii lay wéeru. nee na moom su ñëwee ba ci garab gii fii lay toog. nee na mës ko toog ak moom nii côte à côte di wax ak moom. fii lay toog lu mat fukki mètre la koy daan moom xamoon na wilaayam al martabatu la tusaamihu liman asaa al adaba martaba di jéggale ñoom na ñoo xam seen xam seen wilaaya buy jur moo tax mosuñu ko fooy même day tëgg rek ni puub ci suuf te du ko sigg xool ko Mame Laye Fat Gora daal di mun muni xam nga wax Saalum Saalum mu salaire day mun muni rek nee na day for rek ci kaddu gi lu mel ni tool wala fas wala nangam mu ne da ciy for daal di dem nekk ca la lam ko wax waaw personnalité boobu lu dundee woon ba dem jaamu yàlla rek mos koo rafet dara hmm. mos a wut dara mos a wut tur mos a wut mbooloo mos a wut daraja mos a wut maqaama jaamu yàlla ngir yàlla moo tax laataa moo faatu lépp luy garaat ci wilaay yàlla tappal na ko waaw ba mu tëddee ñu wàccee benn gaal gu mag di ko ko solal muy benn mbubb ñaari mbubb ñetti mbubb di ko solal di ko solal di ko solal ba gaal gi jeex teewul teewul wala teewul mu mën a doxi soxlaam jiir yi ñu ko solal waaw jërëjëf mooy tool mu xëy suba génn góor bu mag bu yàlla defal fattu daal di ñëw seet ko ne ko rajo man borom yóbboo nga waaj. sëriñ yàlla doon joxe ci wilaaya yi yëpp jox na la. te ida tamma al amru. bada naqsuhu. waaye moom ut naa ni ku matal dem. waaw am na cër yoo xam ko joxe da lay rey day bañ ko. day bañ nga faqati wala mu teg la feebar boo xam ne dootoo taal sax wax total bi li jëm si dara jàpp total dara da ngay feebar rek fekk loolu day bañ nga wax baa nga def lu yàq maqaam bi mu may. parce que bii mooy aalamul asbab toute chose toute cause a un effet tout effet est causé ah ah par une cause ah émane d'une cause dana ko def ñu bañ a ñaari verbe di ko répété. nee ko ci moom la ñu waaw waaw sonal gars yi kon mu ngoog yàlla yàlla yokk seen leer. soo leen gisee toujours ñu leen di wax ñooñu wax nañ leen ne leen soxlawuñu pour kenn gëm leen. parce que cër bi ñaar bi leen yàlla may yàlla may na leen ko. suñ leen ko waxee dañuy bëgg ngeen jël ñoom exemple ci suba noonu laa def ak waxtaan ak ñoom mbokk yi ma tibb fee tibb fee tibb fee pour ku ci nekk mën a for lu lay ci yàlla lu lay gën a farlu loo lu lay gën a am loo yitte ci sa borom parce que sama borom cër yi mu am nii di ko maye ku ko sàkk mu jox la toujours damay wax ne mayekat bi moo ngi fi lim fii maye moo ngi fi waaye ku koy jëri ji dégg nga mayekat bi moo ngi fi du fi jóge li muy maye du fi jóge du jeex waaye ku koy jëli mag ñi dañoo pare woon pour jëli ji ko dañoo dégg waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb rek daal di fër fa firru ila allah daw leen wuti yàlla waaw inni zahibun ila rabbi sa yahdini inni zahibun ila rabbi sa yahdini maa ngi dem sama borom ngir mu gindi ma te pourtant bi mu ne wax maa ngi dem sama borom demul yëgu ci asamaan si mu bokk suuf si dafa jóge ci dëkk dem ci beneen dëkk mooy lan dafa duggee ci dëkk boo xamante ne dañu fay mooy jaamu yàlla mënu koo am mënoo wéetal yàlla mënoo nangul yàlla ni mu la neexee mu jóge sa dem ci bërëb boo xamante ni su ko neexee fanaane naafi la yéen doo woor te kenn ko wax nopp mooy inni zaahibun ila rabbi sayahdi mooy li alquran ne wa ardullahi waasiatun bi yaatu na waaw soo leen di yàlla wax na ko ne ko suuf sépp jàkk ci yow fu wow rek mën nga julli fu <laughs> wow rek mën ngaa julli loolu neexul fu wow rek mën ngaa julli ndeysaan waaw fan mag ñaangoog ak seen pas ya ak seen dogu ya ak seen ngëm ak seen cofeel ya ca yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ñu rawul loolu la rawee waaw loolu su amee ñun ñëpp ñu def ci yitte incha allahu duñu rëccu àdduna duñu rëccu àllaaxira xam nga nekk jullit dafa yombul keroog sa waxtaanu kër mbay faal ca ba yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko sunu cousin bu baax boobu biñ ma joxee may wax lool laa waxtaane woon waaye waxtaan wa mango bu mu daggul la soo ma dégluwul mënoo xam daal di dem ci Cheikh Tidiane ndeysaan moo ngi nii ca xool nag ca ginnaaw la Ibrahima yéen ñëpp xam ngeen ne mooy borom safara fa waaw trente mètres de long trente de large xam nga loolu yaatu na ñu def ko lépp xal waaw lakk ko ba diggante safara soosu ak asamaan picc mënu cee fa leen sànni Ibrahima kan moo ko fa sànni benn buur bu ñuy wax hmm? Namrud Namrud Namrud ah daal la Namrud dégg nga Namrud moo sànni Ibrahima ci biir sawar fekk ñoom dañ jaamu safara déglu baax na jaamu safara abadatul naar lañ ñoom mhm. moom la ñuy wax les mages mhm. al majus jawquran di ngeen koy dégg mhm. al majus majus boo dégg ñu koy wax mooy jaamu katu safara mooy kuy jaamu safara mage dégg ngeen ah, mooy majus dañ koy gis da ngeen di ñëwaat jiw la rek waaw mooy jaamu katu safara te seen xolal safara bi moo tax histoire yonent yëpp dafa am relation ak histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam safara si jàppal leen ma ko daa ma ma ci bëgg a wax daa bëri safara si dégg nga séeréer bi faray daan léegi léegi safara si trente mètres de long trente mètres de large kon surface ñaata la ah neuf cent neuf cent mètres carrés loolu la ñu def def ko safara ba mu baax ñu ne dañ ci sànni sidna Ibrahim te Ibrahima boobu jamono jooju ñoom safara la ñu jàng waa kër Namrud fekk Ibrahima yàgg naa xulub ñoom xulub ba mu xulub ñoom yàlla wax nañu sóoratu Saafat ne Ibrahima dañ leen qaala ata'buduuna maa tanhituun wallaahu xalaqakum wa maa ta'maluun hmm? moo indi bi moo indi problème bi dafa dem ci seen yàlla yi ne leen mais yi ndox daamu loo xamante ni ata'buduna da ngeen di jaamu ma tanxituna loo leen di yett loo leen di yett wallahu xalaqakum wa ma ta'malun yéen yàlla mu leen bind waaye moo bind garab gi ngeen yett ba ne yàlla la xeer bi ngeen yett ba ne yàlla lay ba ne yàlla la yàlla moo bind xeer woowu dégg ngeen ma léegi nag ñu ne booy bii dañoo bëgg a yàpp léegi gars yi dem seen benn feetu xaram bu mag buñ demoon def ko feneen seen yàlla yi ci seen néegu yàlla ya Ibrahima daal di ñëw ko yëpp daal di jël seen bi gàllal ko yàlla bu mag bi le grand yàlla le grand faux yàlla le le faux grand yàlla <laughs> léegi ñu wax mën leen mais yéen doo leen ñëwee gis njaboot ñëpp dee ngeen gis bàyyi ba sàq deret yor jaar ci taxaw ci dugg kër gi kanamam nga ñaan loolu lu muy signifié ne bàyyi ba moo rey njabootam mun leen mais yéen yéen seen yàlla ju mag ji moo rey moo mi yàlla andi kay xanaa du man maa ko daaneel léegi nag bi mu defee loolu gars yi ko mu wax ak ñoom ba noppi yéeg ci leen leneen euh, yéen li li ngeen di jaamu ok mun leen ok laaj leen laaj leen yàlla bu mag bi laaj leen pour lan lan lan moo def lii léegi waaw pour pour wax nan lañ koy laajee ci li mu mën a wax mu leen waaw kay li mu mën a wax ñu ngi koy jaamoo dégg nga souvent question kenn du ko répondre question duñ ko posé da ngay posé question non les questions sont plus importantes que les réponses parce que réponse devient une question moo tax soo bëggee def sax dissertation bu baax soo paree posé waatal beneen question ci fin bi da koy xorom da lay may nopp pour leen waaw laaj lañ ko ko wax nu nu ñuy laajee ku ku dul wax mu ne waaw nu ñuy jaamoo ku dul wax xam nga tooxal na leen waaye ñu ne ko dinaa la rey ma ne ko sama borom mooy rey mooy dekkal xam nga ma ne moom de dinaa la rey yow mu ne ko sama borom mooy mooy rey mooy dekkal mu ne ko man damay rey damay dekkal indi ñaari prisonnier ne ko yow dama laa waroon a rey demal nit ñi bàyyi naa la ko yow waruma la war a rey kaay mu ñëw mu ko mu sedd mu ne ko rey na dekkal na mu ne ko waaw ah kon nan la demee mu ne ko waaw mu ne ko sama sama borom mooy jëlee jant bi ci penku di ko yóbbu soowu di ko jëlee penku soowu di ko yóbbu penku alquran nee na fa buhita alladi kafar nee na ka weddi woon yàlla doon bëgg a yéjji yonentu bi yàlla ba toox na fa buhita alladi kafar ah gàcce am na nag léegi nu ñuy def mënuñ ko rey mënuñoo wax ak moom wax ba ba gaañ ko léegi ñu ne léegi ah nañu wut ultime pexe alquran nañu qaadu bnu lahu bunyaanan fa alquuhu fi ljahim fa araadu bihi kayran fa ja'alnaahumul asfaliin yàlla ne waa léegi ñoom ñu daan ne waa léegi comme nii la demee te kii xiirul lu ko dara léegi nañ taal safara tëmbal ko ci mu jeex waaw tëmbal laa waxuma ñu sànni ko ci kenn sànniwu ko ci dañ ko cee tëmbal mbaq lañ ko def mbaq parce que dañuy yooyu bu bëgg a tëmbal gars yi ne mais kii ñu koy tëmbale safara bi ku ko jege sax mën a tëm jege baaxul jege jege ku ko jege mu lakk la kii mi ngi koy tëmbale mi ngi koy ñu koy lakkee kenn te ñoom daal ne nañ ko tëmbal nañ ko mbaq wala mbaq jóge mbaq mooy roquette mooy roquette roquette israélienne yàlla nee na ma toroxal leen ñoom ñëpp dinaa xalaq na insaana fi ahsani taqwimin am na ci ñoo xamante ni mooy ñu bon ñi te torox su ma radat naa ko ah ak wala saakiri yàlla leen fa araadu bihi kaydan wut nañ ay pexe ngi def Ibrahima fa ja'alnaahum asfalina toroxoon naa leen ba àdduna yëpp doon ko doon ko fàtte léegi nag bi loolu xewee ah ay samara la doon jaamu ñu daal di toog ba yaakaar ni Ibrahima war naa ba nekk dóomu bokk ci safara bi di tàkk ñu daal di ñëw xool ci biir gis Ibrahima mu toog mu toog ci njoowaan ci biir safara am ay ñami àjjana di ko fa fekk malaaka yi di ko di ko wéttali ci biir climat ba normal sedd guy neex waaw lu moo xam yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim waaw borom firikati daan ne du yem du ne woon baadan rek mën na gaañ ibrahima waaye mu ne wa salaaman moo tax sedd ba méttiwul alquran neex léegi nag yàlla wan na leen ne leen man maay borom safara safara mën nga woo safara mën nga jëriñ safara mën nga tàngal safara mën nga seddal maa def sirru ci safara ba muy tàngal maa def sirru ci safara ba muy seddal maa def sirru loo gis mais mais safara day tàngal xam nga am na koo xamante ne xel moo ngi naan sëñ Mor mi day balaane safara day tàngal safara day seddal am nga ko wax loolu. juum nga juumul sëñ Mor juumul de yaa juum yaa wadd frigo lan la frigo du seddal. nga du ma ko àggale. <laughs> léegi nag comme leen wan ne wan ne yàlla mooy lor waaye safara du lor léegi nag mu daal ne yàlla. léegi nag maa ngi dem jóge ci dëkk bii di mooy ngir dem ci dëkk bee nga xamante ni kenn du ko mooy inni zaahibun ila rabbi su boobaa te yëf diini yàlla dina ma gindi déglu alquran léegi nag mu xam ni nit loo baax baax baax sa mbaax li koy wane mooy seen njaboot yal nañu yàlla may njaboot ñun ñëpp te suñ ko amee yal nañu yàlla may te lii Ibrahima rabbi habli min as-salihin dégg nga rabbi habli min zumrati salihin min jamaati salihin yàlla may ma ci am na benn magasin boo yor ay nit a ca nekk ay jaam waaye ruuy ruuy ruuy yi nga fa def ruuy sell rek la man la ñaan nga jël ci ruu yooyu roof ko ci jëmm ci sama doom yi sama doom yi may may roofal ruu yu sell yooyu seen jëmm àdduna ku ci gën du ma leen waxoon ku ci gën mm. loolu la jigéen de. allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. kenn du ci yëkkati yonent bi gën ñëpp. sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Diouf jërëjëf Guèye jërëjëf jërëjëf Guèye yonent bi gën mais du yonent bi yàlla yonent yi ñoo gën loolu amul hésité ñii ñooy daayira yaasin ndeysaan sëñ bi nee na ñii ñooy daayira yaasin jàng nañ trois cent dix yaasin ci xabru jàng nañ ñetti téeméeri yaasin ak fukk ak vingt neuf xisbul baax cent vingt neuf vingt mille sept cent soixante dix sept ci salaat ci salaatul fatiha cent ak yeneen dog ya ak yim dul wax ci mbooloo Diop jërëjëf Diop jërëjëf Guèye jërëjëf Touré sama borom jërëjëf borom ku baax bi borom gis bu rafet bi jërëjëf jërëjëf kooku kooku kan la ci ci du nijaayu nit ah jërëjëf Touré jërëjëf jërëjëf Touré jërëjëf Diop dégg nga mu ne rabbi habli min as-salihin yàlla may ma waxul may ma président waxul may ma alal dani rabbi yow sama borom habli min as-salihin ci mbooloom yu baax ñooñu am na ay ruu yoo denc yow yàlla pour yow ruu yooyu jubal ma ci may ma ci ci yàlla ci yàlla boole sax après mu tibbal ñu ci pour ñun ak sunuy sët ba yomal xiyaama yàlla lam yor lu jeex min as-salihin waxul dafa doon doon ji muy saalix waj'alhum saalihan déedéet rab lii mina saalihin groupe lañu jébbal ma ci yàlla jox ma ci gis nga yàlla nangul na ko ba wax na leen ne leen Ibrahima am na douze mille sët yu yonent kon yàlla nangu na douze mille sët yëpp yonent fukki junni ak ñaar fukki junni ak ñaar ñëpp yonent lañ kon yàlla may na fukki junni ruux ak ñaar day saan yal nañ ci yàlla may yal nañ ci yàlla boole boole ci suñu jigéen ak suñu góor day saan lépp lu tax ak ñun yàlla nay saalix yàlla nay saalix yàlla nee na ko bi ma ñaanee nii fa basharnaahu bi gulaamin ah xaliim fa basharnaahu bégal nañ ko mooy wal nañ ko ne ko sa ñaan nangu na xam nga tey jii dooy ñaan say ñaan nga tëdd gis mamalaaji ñaan gi nangu na gis wëliyu ñaan gi nangu na waaw am na ay évange yoo xam ne nga ñaan borom bi tëdd gis ko bul hésité ñaan gi nangu na fa bashsharnaahu jox nañ ko mandarga buy wane ni nangul nañ ko ñaanam hmm. mooy fa bashsharnaahu wala boobu yebal nañ malaayika mu wax ko ne ko sa ñaan nangu na dégg nga bii xulaam ci xale xalimin bi xulaamin ci xale xale yi min bu leneen xulaam ak sabi yu bokkul sabi yu mooy zéro ba dix ans mooy sabi sabi yu hmm. mooy zéro ba dix ans xulaamun mooy dix ba jëm kaw hmm. dix ba seize ans quoi jërëjëf jege jërëjëf jege waaw hmm. xulaam mooy à partir de dix ans ba seize ans loolu mooy xulaam lu koy yées nag sabi yu lañ koy wax bi xulaamin dinaa la may doom joo xamante ni dina juddu. alxuraan dafa gaaw de. dina juddu mais dina màgg. xam nga yàlla mënoon na ko may saalix waaye du du juddu mu dee ci biiru ndeyam. mënoon na ko may saalix mu judd ba am juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at wala juróom-ñeenti at dee yàlla nee dinaa la may ko am au moins seize ans mais bi xulaamin waaye nag attention xalimin doom ju lewet la lewet googu du lewet wu ku sedd ak yooyu déedéet lewet gi mooy dinaa préparé xolam man yàlla ba ko waxee ne ko sama doom kaay ma ray la mu mu tëdd ne la papa ren bi loolu mooy xale yi ndeysaan <laughs> xalal ah, moo tax yàlla ne falamma balaga maahu maahu ab saaya hmm. ah mbir ma ñëw na Ismaïla dem na bay ànd ak euh, Ibrahima doom doom ja Ismaïla dem nañ bay ànd di doxantu comme ni aar bi di ànd ak papaam di doxantu Ismaïla seen âge la amoon ay 6 ans yooyu la amoon 16 ans yooyu nag dina tudd 16 ans attention dem na ba ànd ak moom di dox day dégg de mais attention ci moom ngay dégg xam naa li ma la wax baax du ma la jëw de. ne yow de xam naa bu am na six ans ñoo ngi ànd di doxal bi ñoo moom léegi nag qaala inni araa fi l-manaami anni azbahuka fanzur maadaa taraa Seydina Ibrahima tëdd na guddi une première nuit gént yàlla ne ko yar sa doom bi mu ne kon gént la rek moom la ñuy wax yow mu tarwiya wala laylatu tarwiya ci la xibaar bi njëkk ci moom mooy premier nuit bi deuxième jour bi mu géntaat yëf yi mais daanaka ci bëccëg bi la wala ci ngoon gi mais du du ci guddi gi borom ñu tuddee ko moo arafa mooy arafa bi alxaju arafa arafa mooy bis bu mu waxee ne ama li ma géntoon démb géntaat ko tey kon dëgg la kon reconnaître na nga dëgg la arafa mooy xam na ko reconnaître na léegi nag te ñetteelu fan ba nag la war a dem reyi ko moo a ñu tuddee ko yowmul naxari wala yowmul abuxa bi tu rendi mooy ñetti fan yooyu. ndeysaan sama doom man de damaa gént damaa gis de damaa gis waaw damaa gis la wax inni ara damaa gis fil manaami ci nelaw anni naka man mii sa baay asbaxu ko dama lay rendi papa ji commencé di bëgg a bëri wax doom ji na ko déedéet papa fan du mandat sax waaw wala bàyyi bee ko wax loolu waaw doom ji moo ko toog ne ko xaala yaa abati fa anna tuufa defal li la sa borom digal na ah. pourquoi lan moo tax mu ko papa defal li la sa borom digal dañ ko préparé woon démb wa basharnaahu bi gulaamin xalim gën a mhm. incha xool xale bi ne ko. sa tajiduni incha allahu min as-sabirin wallaay yàlla wa wallaay wallaay bàyyi doo ma rendee. soo ma rendee sama ruugi dina dellu fa mu jóge woon dégg ma. sama ruugi déet sama ruugi dina dellu sell ya. sa tajiduni di ma fekkaat ëllëg incha allahu su soobee yàlla min as-sabirina ma nekk ci néegu ñu sell ña. léegi nag kon saalixiina mooy sabirin rek. ah mooy lam ñaanoon ci digg ba rabbi habli min as-salihin <laughs> ndeysaan léegi nag yàlla nee na fa lamma aslama fii fii Ibrahima doon wax wala doom bi léegi nag indi ni ñoom ñaarayu ñoom ñoom ñaar la yàlla di waxal wax lama kii fa lamma aslama kooku duel la mooy musanna hmm? ñoom ñaar ba ñu jébbaloo ci yàlla wasallahu lil jabini ba mu tër ko ba mu tër ko jël leexam bi teg ko ci suuf tër ko comme ni ñuy tëree xar xam nga jot naa lu bëri voilà jot naa lu bëri waxtaan bay jot naa li mu wax yaayam ak jéem a xew ak ko yu bëri jot naa ko wasallahu lil jabini wa naadaynaahu an ya ibrahim wa naadaynaahu ñu woo ko ñun yàlla an yaa Ibrahima ci lafzu yaa Ibrahima yow yow Ibrahima Ibrahima nag da ngay yàlla ne ko xad saddaqta ruya la nga ma waxoon waroo ma doo waraakoon loo wax dañ ko def fekk mi yoo ci ginnaaw am na lu ma tëb lu bëri wala tëb ma tëb naa lu bëri dama la ne safara du lor moo tax yàlla loolu la bëggoon war na mu wut moo tax mu bàyyi yeneen tam ñu safara mu génnaat génnaat en dañu bëggoon wax rek ne safara du lor yàlla mooy lor waaw moom it comme suñ tubaab loolu la mu ne ak durru wa nafau min arrahmani laysa min alvidani wa suudani am suñ tubaab nee na lor ak jëriñ mu ne moo ngi jóge ci allahu mu ne waaye mos ko jóge ci ku ñuul du jóge ci ku ci weex mos ko yomal xiyam laysa voilà Ibrahima jël na paaka bi jëpp ci baatu doom bi xam nga jëpp naa mu ñu ko naan ko takkal samay loxo takkal samay tànk takkal samay bët mu yooyu yëpp expliqué wax nañu loolu waaw jaaxal paaka bi paaka bu baax ah bu ma xool moom yooyu yëpp xam nga yooyu expliqué wax nañu léegi léegi jël na paaka bi teg ci baatu doom bi ren bi baat bi ne du dagg mu jël paaka bi ne kon xaaral ma xool ma daawaat ko boog ci xeer bi mu mu laal ko ci xeer bi xeer bi xar ci digg bi paaka bu bu xar xeer te mënta rendi baax hmm. problème am na waaw foofu la lan mooy jàng bi foofu paaka du rey paaka du dagg paaka du noor comme na safara bi bañ a loree mooy jàng bi loolu mooy dugg na hmm. moo tax paaka su reyee rek yàlla ko jox ndigal ne ko reyal kii nag paaka bi yàlla na ko mu rey hmm. moo tax mu rendi dara daggul dara ci Ibrahima daal di seet xeer wa nekkoon ca wetam xeer wax dagg ci digg bi mu ne ah baaka bu mën a rendi xeer te mën na rendi baax kon xaaral ma seetaat mën naa am dama ni ma tëri moo baaxul rendi bay baaxul daal di jël paaka ba def ca baatu doom ja rendi deri dëppi mu daal ne allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi alazim bukratan wa asilan sant yàlla kontaan ci rendi gi mu rendi doomam daal di tourné ngir dellu këram gis doomam mu taxaw mu xool ci suuf gis am kuy mu tëdd ci kanamam yàlla ne Ibrahima bul bul bul bul dem bul dem xad saddaqta rubiya waaw li li ñu waxante woon def nga ko te li di gën a neex mooy inna kazalika najzil muhsinin képp ku bëgg am cër mi yow lay mel loolu mooy loolu inna kazalika naka noonu najzi noonu lay fay al muhsinin ñuy rafetal loolu mooy képp ku bëgg am cër ci yàlla da ngay def ni Ibrahima mooy da ngay fexe ren di lépp luy bakkan ci yow ren di lépp luy bëggee ci yow ren di lépp loo xamante ni ismu la ci yow ren di lépp lu yàlla ci biir xol ba dara dootu am sa kanam du lu yàlla koo def mooy inna kazalika najzil muhsinin daayiratul ihsan lay wax waaw daayiratul ihsan te daayiratul ihsan la wax ne ñoom seen jëf danañ koy delloo ëllëg yoonu xiyam ñun ñooñu mën la bëgguma inna allaha la yudiu ajral muhsinin ndeysaan xoolal kii ni li inna hada la huwa balaa mubin lii day natt bu wér la épreuve bu diis la épreuve bu tàng la ci sama gars na xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum li yabluwakum ngir nattu leen ah inna la huwa al balaaul mubin yàlla nee na lii mooy sacrifice suprême Ibrahima mii dama ne ko rendil sa doom mooy lii mooy sacrifice suprême wax naa mën naa la sax reyal sa bopp mais rendil sa doom yàlla ne lii mooy natt bi mag léegi nag fii laay daane léegi xel bi ñëw ni borom daal ndeysaan fii lay daanelee kon kàddu bi mën nañ ko tëj ndax lu baax wala bàyyi yàlla nee na wa bi ma waxanteeg Ibrahima lii damaa bëgg adduna bi yëpp xam ne wax fàttaliku leen wax wax naa leneen foo ko déggee ci alquran mooy wasgur yow Mouhamed fàttalikul yow Mouhamed fàttalil waaw <laughs> mooy jëwaatu kamal rek waaw boo ci dégg rek allahumma salli wa sallim la <coughs> maa la ko hmm. wax jëwaatu kamal waaw boo ci dégg rek allahumma salli wa la moo tax ñoom sëñ Mansour ñoom wérdikat yi waaye yooyu soo ko calculé am na lu muy jàpp ñoom xam nañu <laughs> waaw waaye ji bi way bu leen ko nekk di wàññi de yàlla nee na wa fàttaliku leen yonent yàlla Muhammad ne gis nga sama jaam ji Ibrahima bi mu jëlee doomam ji tër ko ngir rendi ko ngir jotee ma ko ngir rendi lépp luy bànneex ci moom. faday naahu lan moo yàlla waxul faday tuubu faday naahu jàmm la ñun yàlla ñoo ko jotee di zibhin ci am kuy azimin bu màgg. nguy ma waxoon naa leen ko yaakaar naa ah nguy ma la ah waaw ca la bokk waaw loolu ci la waaw loolu dëgg la waaye am na beneen am na leen ci rab yi dugg aljana ca la bokk kuy moom fukki rab yi dugg aljana ca la bokk maa ngi ko taaru ñaanu ñoom xalifa ba dégg nga léegi mais kuy na beneen jàngale bu ci nekk kuy mi fan la jóge ko la ñaari doomi aadama ya la aadama alayhi salaam ñaari doomam kii <laughs> kii agriculteur la kii euh, euh, kii la éleveur agriculteur bi bay ba mbayam baax éleveur bi yar ba yaram baax seen bàyyi na leen jox leen yàlla wàllam dégg nga Haabil daal di dem seet yi kuy mu baax kuy ma gën a rafet ci biir gétt ga li yàlla jëlal yàlla ni Jibril jëlal ma ko mu yëpp dencal ma xaalis daal di waaxu dem seet te mboot ma gën a tilim mboot ma gën a xëy mu jël ko dajale ko ko say bu baax ne yàlla jëlal yàlla ni Jibril ci bëgg ma ci safara lakkal ma mboot mi eh, mooy li ma leen waxoon wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida mooy sooy def defar ngir yàlla ndax lu dul loolu du am mboq la teg yàlla na lakkal mboq mi moo tax fële bu rus boo gis ci mboq la jógee loolu la fi nee nag ñax mu ñax mu wow dina lakk ñax mu tooy waaw man leen mboq mi dafa continué gis nga mboq mu bon moomu ja xaabil jo euh, xaabil joxoon yàlla ba tey jii mboq moomu moo ngi def ay dégâts waa ji ne ma nu mu amee ma ne ko mboq mi mboq mi xam nga leen mboq mi gars yi ah. mooy mboq mi ñax la rek ñax moomu la ñaxum xaabil la mooy wéy wéy tey jii di doxal nit ñi di rakkajuloo nit ñi di indi ay problème di reyloo di reyloo nit ñi mbon gi ne kàddu bi yëpp mboq mi la te économie bu mag la. daa leen indil chiffres yi moo ngi fii sax yàlla seede na lool chiffre mboq mi ci àdduna waaw bala waxtaan bi ñëpp naa leen ko jox bind naa ko fii mboq mi li muy indi ci milliards. ak ah, wallaahi c'est des centaines d'économie la mbokk mi dinaa ko génne incha allah bon léegi kii jël xar moomu pour tënk xar moomu moom la ñu jël wa qadaynaahu moom la ñu wuutalee di zibxin ci xar moomu waaj a joxoon yàlla azimin bu mag sofiyanke yi nag dañu problème daal léegi sofiyanke yi ne sama borom du waxee wa qadaynaahu jotee na Ibrahima Ismaïl alayhi salaam ci zëbaxin ci am xar doyoon na sëkk parce que xarum yàlla mën na tuuti. soo dee ngay ne soo gisee yàlla yokk te azimin c'est parce que nee na nee nañu bi Ibrahima tiimee Ismaïla di di ko rendi ndekete leerug Seydina Muhammad tuxu na ba dem ci ndiggu Ismaila te du rayoon Ismaila yonent bi doogul juddu te yonent bi su juddul àdduna du am lu juddul ak dund amul de sayyidul wujudi mooy loolu mooy le maître de l'existence su amul dara amul Sidi Ahmed Tidiane mii li xam yonent bi moo mu ne ayni rahmati rabbaniya du caaxaan ci am jëm mi am la tête le tronc et les quatre membres mooy yonent bi waaw waaw keroog bi ma leen koy misaal nee naa leen yonent bi leeru dafa mel ni leeru yàlla nga jox ko sa yére mu dagg ko ba génne ci yére dégg nga yére boobu mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est ça parce que yàlla su ko deful su defoon ab leer rek yonent bi muy ab leer ci àdduna mais nit ñi duñ ko gëm dana nit ci moo tax yàlla def ko comme nit loolu moo yore lu bëri yàlla ci yàlla musal moo tax ñu ne wa fadaynaahu jotee nañ ko bi dibhin ci gàtt ci xar azimin bu màgg màgg mm-hmm. boobu xoolal gars yi nee nañu mooy xaqa qadrihi wa miqdaarihi wa fadaynaahu bi dibhin azim wa miqdaarihi al azim mooy tamit allahuma salli wa sallim ala ayni lxaqi allati tatajalla minha urusu lxaqaiqi ayni almaarif al aqwa min siratika daamina ah nga toog allahumma salli wa sallim ala talaati lxaqi bi xaqi lkandi l-azam idaa radta min kibriki xasati nuuri mutalsam sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tuarifuna biha iya al-azim ah da ngay jàng jóob joxaat ñetti ñetti allahuma la jóob joxaat bii di zahir bi mooy ayna rahmati rabbaniya bii di baatin bi bii di baatinu baatin bi kon xam nga yonent bi daa di jël fukki daraja ak juróom benn sàppal ko foofu ci biir jóob joxaat kon tey xam nga yonent bi waaye nga wax loolu borom bi ca fin ba daan ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga julli ci yonent julli boo xamante ne di ma gën a xamal yonent bi loolu mooy yonent bi kenn mënu koo xam loolu mooy yonent bi kenn mënu koo xam pourquoi parce que xaq xadri ji wa miqdaarihi al azim moo tax jëlu kamaat mooy firi salaatul fatiha moo tax wird moo moo ëpp doole wasifa xanaa xamoo lool mm-hmm. wird moo gën a tàng wasifa salaatul fatiha baa sax te téeméer la ci cinquante la bokkul moom doole moom doole waaye nag jël semence mu nga moom dafay lu spécial ci biir wasifa moo tax spécialité ba mu fort moo tax ñu jël ci def ñu ko ñaar kane waaw kooku du ma ci sori ma nga kon wa fadaynaahu jotee nañ ko bi si dex gi xar doyoon na azimin leer yonent yàlla Muhammad moo tax mm-hmm. yonent bi Ismaïl mooy maamam lii Ibrahima def moo tax yàlla ne ko may naa la doom nga defal ma lii naa la mayaat wahabna lahu ishaq wa min duriyati ma ba aaya ba jeex kon yal nañu yàlla dimbali yal na yàlla yokk leer yi ay waay Ibrahima soo rayoon Ismaïla ay ay ay ay ku dund ci àdduna te xamoo yeneen ci ay ku dund ci àdduna te xamoo di jaar ah mais loolu kenn kenn kenn xamul kenn xamul lu mu doon moo tax yonent bi kenn mënu koo fay kenn mënu koo fay waaw kenn kenn kenn mënu koo fay waaye nag ñu nit ñun ñun mënuñoo koy Cheikh Tidiane parce que Cheikh Tidiane moo ñu war yonent bi sëñ Mansour damay wax ne Cheikh Tidiane li ko indi kenn yëpp moo ko du maqaamaam parce que mën naa ko ko diina bi wilaayaam mën naa koo xamante ni mu xamul sax ne cheikh am na déedéet yooyu yëpp am na waaye yi gën a tax cheikh jaan kenn mënu koo def te kenn du ko def yawmal qiyaama ci wilaayaat maarifa ak jege yàlla jege yonent bi xamul sax parce que cheikh dafa jébbalu ci yonent bi dëkk muy kilifaam ba noppi jël njabootam jébbal yonent bi loolu moo jafe dégg ngeen ma loolu la cheikh rawee gaa yi mais bu dee individuellement mën nañ ko gam-gamlee ak ak gars yi mën nga tudd gars yi tudd Cheikh mais nag soo duggee ci njabootu Cheikh Cheikh da lay rey mais da lay rey da lay gaañ du sa morom njabooti laa wax bu dee moom mën nga leen gam-gamle mais soo duggee ci njaboot njaboot topp yàlla topp yonent bi gëm yàlla gëm yonent bi sa xol doo ci jiital kenn ku dul Seydina Mouhamed ci mbindeef loolu Cheikh ci mën Cheikh ci mën 1735 la woon waaye tey jii njabootam yëpp ku ñu gën a bëgg ci àdduna mooy yonent yàlla Muhammad. خير الوجود الذي أمر amul ku ko daal daam naaj lay seeku daal ne alaaj pour woo Mamadou Malick moo wax ne yéen waa kër Cheikh Tidiane ñu ne mu ne wax leen alhamdulilah doomam Serigne Babacar dégg ko ne papa loo wax mu ne ko da dama ne yéen waa kër Cheikh Tidiane mu ne ko ah man de ci waa kër Cheikh laa bëgg noonu mu ne ko mu ne ko wax leen ci alhamdulilah mu daal ne ko alhamdulilahi hada alcheikhu rabbaahu xiru lwujudi alladi alaahu mawlaahu dégg nga alhamdulilah Cheikh tamit daal ne moom Cheikh du ko sante fii ci àdduna waaye suñ demee ba biir aljanna te kaw dara yonent bi nekk digg bi Aboubacar nekk fii Ousmane nekk fii Omar nekk fii Ali nekk fii yonent bi tàkk di séddale mu ne suñuy sédd jox gaa yi ñuy naan ku ñëw Aboubacar mooy jox wala Ousmane wala Ali wala Seydina Omar ibn Khattab waaye nee nañ fu waata Cheikh Tidiane ñëwee yonent bi danaan bu kenn séddale ñooñu ñooñu maa leen di naanal sama bopp foofu la Cheikh daan mu mu waaw kay ndeysaan li li ngeen wax dafa neex waaw dégg lan moo tax dé ci digg ba muy maa ngi sant yàlla alhamdulilah maa ngi sant yàlla dëgg sëriñ bii sëriñ te daf koy defar taarif hada acheikhu sëriñ bi sëriñ bi gaa yi moo ngi nii ñu ne ko mu ne hada cheikh Ahmed Tijani maanaam tey sëriñ bi rabbaahu yar na ko xayrul wujuudi du xayral wujuudi xayrul wujuudi ci gën ci mbindeef yëpp mooy yonent Yàlla Muhammad yonent Yàlla Muhammad man alladi mooy sang bi nga xamante ni mooy ki nu yar ki nga xamante ni alaahu hmm. kaweel na ko ginnaaw ba mu ko yoree ba noppi kan mawlaahu mooy Seydi Ahmed Tidiane nee na yeneen ci bee ma wax ne ma wérdu yu maa la ko jox nga jox ko juróom benn yi ku góor ku jigéen ku mag ku ndaw ku ñii lañ koy may ku ko jël di nga am li ñuy wax istiqaama tariqa cheikh benn objectif la am ci taalibe mooy def mu defal def ci moom istiqaama istiqaama mooy lan yàlla may la sa ñaan la nga doon sa biir julli muy fatiha ihdina sirat al mustaqim Mouhamad Baari Sabali moo nga ca France ñoo bokkoon nekk lycée ba mu jëlee wér Tijaan ba jëfandikoo ko ñetti weer la ñëw ne ma nekk ca gars yi dégguñu alquran man te billahi mënul lire ma ne ko ma ne ko waaye lu tax dégguñu alquran mu ne ma ci Coran toujours day yii ñu lu ñuy wax indina lu ñuy wax man lu ñuy wax indina sirata ma ne ko waaw mu ne ma indina sirata mustaqim bi mooy yàlla dindi ñu teg ñu ci yoonu wu njub bi mu ne waaw ku wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba noppi loolu dee njub moom ko laaj sa taalibe la moo ma laaj loolu ma ne ko waaw ah loolu de bu ko am ngay ñaan ci biir mooy tarixa Cheikh Tidiane. taaliba bi di am mu ne loolu yàlla la yàlla mooy jël nga ni la jox ko ku ko neex yàlla na yàlla jox. biir bii nga xamante ni moom la Cheikh Tidiane taalibe muy dafa am ay façon yu bëree bëree bëree bëree bëri waaye mën naa leen ci limal ñaar ñu ne ko limal mu ne bii himmatin ci yitte Cheikh Tidiane mën na ne ta euh, tarbiya taalibe ba àggale ko ci yàlla. am na wala boog nga ñëw fekk say sa Cheikh di saxara suy tàkk nga ñëw saxara sax tàngal la wala muy ndox mu sedd nga ñëw ndox mu sedd ma. teral la wala nga mar ñëw fekk muy ndox nga naan ko wala nga ñëw fekk ko muy muy muy lekk nga fekk ko nga xiit nga lekk ko daal di suur. mu ne mooy aw bi xaajee waaye ca la xayma mën ko ji soo demee climat bi nee na tarbiya am na yeneen i façon tarbiya bil kalima am na bil luqma am na bil xutwa am na bil xitma am na yii yëpp ay yoon la yoo xamante ni. sëriñ bi mën na cee jaar ba àggale taalibe mën nga ñëw mu tibb ci bu ceeb jox la nga lekk ko daal di defaru mën nga ñëw mu xool la nga daal di defaru mooy bin nasara mën nga ñëw mu ne la demal dëppar ñin ma sama dàll nga dëppar ñin ko dàllam daal di defaru mën nga ñëw mu mu nga wax ak moom mu wax la benn kàddu kàddu boobu leer dugg ca nga mu ne yooyu yëpp ay yoon la waaye maam euh, sëñ Ba ca la wax nee na bi himmatillah la jëlal aw bi xaalim ñaar yi yëpp ak yi Cheikh Ahmed Tidiane dina ولم يعمل ويمر كل قد يرتاح بجد او بحال ولا في حال mu ne xaaba taalibe bi moom ci boppam dana am tarbiya ñu àggale ko ba nga xamante ni dootul mën a mooy yàlla dootul mën a def lu dul lu yàlla gërëm mu ne mu ne mu ne loolu su amee nag day dugg ci tariqatul istiqaama daal di nekk nekk ci ñi nga xamante ni mënu ci ñoo def lu dul lu yàlla gërëm Ahmad Tijaani dafay nandal aha dafay nandal moom la daam ferlu ci ginnaaw daan ne bil xadaratayni xadantum ahmad Tijaani siwaakum min xuduril qadri adnaani moom la moom la waxee mu ne suba nga dem Cheikh nandal la wadi ba suba ngoon nga dem Cheikh nandal la wut wérd Cheikh nandal la wérdu ngoon Cheikh nandal la xadaratu juma Cheikh nandal la dox yi ngay def ci sa biir néeg Cheikh nandal la moo tax mu ne yaatil muridina min kaatil wusuli ila يبقي المريدين من جهد الوصول إلى نحو الوقت الذي قد كان مأواه te def na ci yàlla ku ci nekk am na lu bëgg ci yàlla waaye soo ñëwee ci moom bi himmatin aw bi xaalin wala ci benn yoon ci yoon koy tarbiyi cheikh tarbiya ba nga ne ko li ma bëggoon am naa lu ëpp li ma yéene woon sama xaaritu mu naa xam naa ko ñeenu mu ko ñeenu mu ko yàlla te yàlla may ko sama ji fala abadan min ahlihi abadan illa rabbimaa fi xusnin wa tasliim yaa ngi dem nag ci beneen way yaa ngi dem ci beneen way yaa ngi dem ci beneen way dafa am يقتلون من تحت الوصول إلى نحو المرض الذي قد كان مأواه ولا يماثله صحن لومته الأرض قد استقام خيال الله ومعاه فلا يماثله saxrun lahu madadun waaw saaxi walal juudu xaqan min saxayaahu waaw mu ne law asbaha alwublu fi l abaaqi munhamiran la asbaha annaasu xarqa xarqa ñoom ñëpp fiihi jadwaa waaw mais ma rek ma ko firi loolu mu jeex dimbali ma rek mu ne billahi su la yàlla nattoo ba ngay jéem a tëkkale Cheikh Tidiane ak yéen ci tabe mu ne billahi wa billahi mu ne soo ko defee mu ne géej dina ruus ba génn inondé àdduna yëpp ndax xam na ni Cheikh bu gën a tawe te géej xam ngeen ni tawe na bañ juddoo ba tey bis bu nekk ñu lekk jën te te te géej ñu koy jox comme que xam nga ni géej tawe na waaye mu ne billaahi gis sa ceebu jën mu sax sa biir kër nga koy lekk ba nga jàpp ni géej moo gën a tawe Cheikh mu ne soo ko defee mu ne géej ci boppam dina ruus ba génn inondé àdduna yëpp àdduna tukki waaw ah. mu ne mu ne ñëpp de dana lot dana lot ndax ndax gàcce géej mu ne géej ruus na géej ruus na géej dina ruus mu ne danaa dégg ñu may tëkkale Cheikh Ahmed Tidiane ci tabe ci tabe Cheikh a tabe Cheikh a tabe moo fonk maamam dégg waaw kay mu ne billahi saayiru Cheikh fii lañ koy faratee waaye moom géej ci baatinam ci maanaaw mu ne géej la géej ku ci dugg rekk nga mu ne Cheikh bëgg ko sopp ko topp ko jëlal wirdo bi jëfandikoo ko defal ak sa xalaat waaye nee na bul jël ci sa intellect sa xel ngir jéem a comprendre Cheikh ndax Cheikh moo ëpp doole xel. maanaam dañu tamit daraax ngir ko mu ne képp kuy jéem a comparer Seydi Ahmed Tidiane wala nga koy jéem a jàng wala nga koy jéem a seet dañu ne looy utiliser nga ne philosophie looy utiliser science looy utiliser géologie looy utiliser philosophie looy utiliser rhétorique looy utiliser balaara looy utiliser mantiq looy utiliser usul looy utiliser bayaan maam suñ Babacar nee na yàqu nga bul dem yàqu nga sa xel sa xel xaru na xel ma ngay utiliser xaru na moom ndax ba mu déggee ne te chef ngay dem pour jéem koo comprendre pour jéem koo naan moom fër na xaru na waaw

هذا الذي طرح الأعراق تنضح من البرايا عجيب المدح أفواه يا شيخنا يا أحمد حتى النبي

moo tax tey du ma leen laaj xaalis. bagage bi Cheikh yi du ma koy wax ak yéen rek ci jaay dañoo nay duñ joxe. waaw ok baax jërëjëf. xoolal demal leen. maam Serigne Babacar radiyallahu anhu moo wax mu ne yow maa ngi lay jéng ngay ngay ngay ji nga si Ahmad Tidiane maa ngi lay dégg ngay. nga nga nga nga nga am benn projet ñu ne projet bi naan mu ne da ngay xiyaas da ngay jéem a xiyaas di xiyaas maqaama Cheikh Tidiane waaw loolu mooy sa projet lu ci jiite damay xiyaas di jéem a mandaté di jéem a peese ngir xam Cheikh lan lay posé fa yàlla fa yonent ñen la suñ Babacar ñen la yow xamul xew yow xam ma ma ñëw neen la yow ak kii di nga yéen ñëpp yem te xamoo leen ni haada ladi xoolal te ginnaaw lu mu ne haada ladi mu ne si cheikh si ndax nag si jaay di wax sama sëriñ bii su gars way mbay yaa ñu doy mbay yaa way ngeen seen sëriñ way leen sama sëriñ nag way ngeen seen sëriñ way leen sama sëriñ soo leen ko wayul moo way ko gars yi waaye nee na adduna bi yëpp mu ne kii dinga Cheikh kii xamul Cheikh kii wax ci Cheikh lu mu xamul mu ne moom xanaa xanaa dafa xamul ne xanaa dafa xamul ne xanaa dafa xamul ne suy lekk ceeb bi sàqami caqam caqam maam suñ Babacar nee na xamul ne xanaa xamul ne caqam caqam boobu xam nga la lay wax Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Cheikh lay wax ah sooy wax sax naan kooku ñu ko bañee mu ne biir yi ba gémmiñ di def soo amoon nopp soo amoon nopp. Hmm. di nga dégg mu naan Cheikh Ahmed Tidiane. voilà moom soo soo waxul soo su su su waxul Cheikh Ahmed Tidiane su déggee à cent millions de kilomètres ku ne Cheikh Ahmed Tidiane mu ne. waaw te du ne Cheikh Ahmed Tidiane soo ne Chérif am mille deux cent quatre-vingt-dix salaatu faatiha moo tax déet du sa yéeg de. waaw chérif xoolal amul. ma rek may ma rek yàlla fay yàlla ñu yàlla dimbali. xam nga soo leen waxtaan ni ñu waxtaanee jëm ci yàlla ba ñëpp dellu ñu dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi maqaamam te salaatan tu'arifuna biha iyyahu ak wa al-azim indi Seydi Ahmed Tidiane loolu dañ leen di wax na leen. adduna dara xëy sot loo jaar góor day jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla ah loolu muy affaire bi te ñun nag alhamdulilahi rabbil alamin sama euh, a laajee ne ma kuy alaaj moom jigéen ma ne ko ah li ma laajte xaw ma ndax maam sëñ Tuubaa hum hum wa ana ana awliyaa llaahi lafzuhum alaa alaa wa hum hum noonu la ko waxee mu ne ah soo may laaj fiq ñëwal ma tontu la man ci usul bayaan ñëwal loo ma laaj ma tontu la waaye nga ne loo ma laaj wëlu yi mu ne ah ñoom ñooy ñoom man maay man comprendre ma leen ñoom lañu la ñu nekkee fa ñu nekkee la ñuy nekkee ñoo ko xam man xaw ma ku ñu jéem a dugg waaye mën na ko daal pour mu simple nga gaaw dem ñib bi dox say soxla alal mun liggéey xamal ni jaamu yàlla la muy un jaamu yàlla moo xam seen dafa gëm yàlla waaye dafa gëm yàlla ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm diine yonent bi bëgg yonent bi jaaree ko ci tarixa Cheikh Ahmed a waaw ma ne ko jaamu yàlla la jaamu yàlla bu gëm ni yàlla am na gëm ni yàlla yonent bi moo ko moo moo yàlla moo yonent mu jàngee ci université yonent bi yàlla dégg nga université Seydina Mouhamed al madrasa al muhammadiya al mubarak fa la jàngee yàlla waaye moo ngi nekkoon ci benn faculté boo xamante ni tasawuf la ngay jàngale ba mu demee doyen ba mooy Seydi Ahmed Tijani moo ngi nekkoon ci benn amphithéâtre boo xamante ni dëkk sa l'islam noonu la tudd mooy ak tasawuful amal yi ba mu demee professeur borom jàngale mooy Cheikh Al Hadj Omar Fouti Condé Adda ay. waaw waaw dafa dem Ali Muxtaar moo doon jàngale leçon ya. ndeysaan ndeysaan démb maa ngi dajeeg benn waay mu ne man billaay du ma dégg Cheikh Omar li ma yëg yàlla rek ko xam. ndeysaan ma ne ko yaa baax mu ne ma du ma déggee Cheikh Omar li ma yëg yàlla rek ko xam. billaay loolu la wax ndeysaan yàlla rek ko xam waaw dégg ngeen kon yëf yaa ko soo leen gisee ñu wax lii mooy lii ñu am ci tariqa tijaan ñoo ngi ko jëlee ci alaaj Mamour mu jëlee ci Ibrahima alaaj Ahmad Bara directement waaye li ñu jëlee ci l'islam ñoo ngi ko jëlee ci Seydi Ahmad Tijaan li ñu jëlee ci Seydi Ahmad Tijaan ñoo ngi ko jëlee ci yonent bi li ñu jëlee ci yonent bi ñoo ngi ko jëlee ci yàlla kon nag delloo kàddu ba te daa la moo tax ñu tudd leen gërëm leen fàttaliku leen ñaanal leen loolu mooy jotaay bi sunu bàyyi alxaaji daal mais doomu alaaji mu la mooy mooy saawam mu sopp ko bëgg ko lii yàlla lii li daay bëggoon bëggu ko sax waaye naa ko soo leen gisee ma waxtaane ci Ismaïl ak Ibrahim mais du du damaa toog nii rek di di di wax nii di nit ah alaaji daam alaaji mu jege la. kii Ismaïl la ci Ibrahima la. waaw mhm. wax noonu la meloon su moom billaahi waaw rabbi habli mina saalihiin googu ca la daloon waaye nag moom moom la ren di tamit mooy jiitu bi mu jiitu alaaji moom mu jege quatre-vingt-seize waaw alañ moomudu métti lu ko comme nit nit nit nit nit di métti lu ko métti loo doomam joo xam ne dina amoon a ci yaakaar ci moom mu baax ah. xam na ni ko gën a tax a dem waaw bon waaye nag ah inna kazalika najzil muhsinin natt ba mu ko teg moo tax turam dootu fay bay mos yàlla yar sa na maam El Hadj Ahmad Borom moo ko waaw. Mamadou la ko de mais daf ko fonkoon soo nee ne dafa fon Mamadou Ayoon Borom dafa fonkoon Daara Thiam fo kàddu sët yi sax daan ko def ak moom sama baay rek la ko daan wax or man ko bëgg ko fonk ko nee na keroog bi mu taree alquran nag wu rëy la rek ak may ko waaw waaw moo ngoog wax day am seede ak may ko kër gi ponkalu nag la rek may ko kër gi. sama sët waaw maam rajo borom ko yaral boppam moo ko saralal boppam moo ko ñaanalal boppam jàngal ko alquran kooku am na cër. Mm-hmm. am na cër moo tax bokku sax sax saa yi seen bind sax bokkul gis ngeen ni mu mel. Mm-hmm. ca mag ña la solo sax bokkul ak solo bàyyi yi bàyyi ay jën ñaar yooyu la ñuy ji mais paadaan waaw mu ne la ko dikk ba nga dikkalee ca Fajar ga mu ñëw woo si alal Mamadou man la xale Badiane ak xale bu ñu Saala mu ñëw fekk ko ci saal bu tëdd mu ne ko alaaji lan la mu ne ko dafa am lu ma wax ak yonent bi sax du ma dellu ginnaaw mu ne mu ne ko alaaj daaf waxoon naa la li ñu xam fi nga waxee adduna tukki alaaj daaf na nga noppi mu ne ko bi may koy signé dégg na ci yaa ngi taxaw xam nga li ma ne papa taw waxoo dara maa laaj ne ko waa léegi maa d'accord d'accord atuma mu ne ko wax ko yeneen bi maa laaj ne bismillah jàmm koo xam naa ne ko mu wóor xale ba yàlla nag wóor Mustafa daal naa ko daa daal la xale boobu taxaw tànk yi am leen loola njàng waaw waaw moom moom moom moom moom moom yàlla na yàlla dimbali waaw ñuy nit yàlla piir la nit yàlla piir la ku xamante ni mos a tooñ kenn mos a dugg ñun ñëpp lewet lañ xam ci moom te doo i rek il faut que moo war a jox la ay jox la cekk ku baax la ku baax a baax a baax nit ku baax la par exemple nit ku baax la amul amul kenn problème nit ku baax la yal na yàlla yokk leeram waaw sooy wëluyu la nag wëluyu la wallahi wëluyu la am na benn jigéen wax naa ne ko fi daaw yéen ñu bëri soppal moom ma nga dafa fu nekk dem na ci àdduna bi di ñaan yàlla pour doom waaw ñu feeñu ko rek ne ko demal am na ko ñëw sëñ daan njigéen demal ci xabro soo demee neel yàlla doom laa bëgg ci barke sëñ daan njigéen bi te kooku daanaka jéggoon na am doom bu yàgg waaw wallahi mu am doom Mouhamadou la ko tuddee magum jëmm la xam naa ne au moins T2 lay def wala T segment waaw mu tuddee ko Mouhamadou mooy Paa Bala Dia Mouhamedou la tudd. Mhm. Mouhamedou Ndieguène. dañ koy wolof dafa tayal moo ñu dindi ku ñu jël Mouhaga bàyyi Madou nga jël Madou nga bàyyi Mouhaga waaye Cheikh Mouhamedou Ndieguène lañ ko tuddee. Mhm. bu bu Qatar. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam directement waaw. waaw kon yàlla yàlla yokk leeram yàlla tax ñu ci barkeem yàlla gërëm ko bërëb bu bàyyam bopp mu sëgg di ko wéttali yàlla yàlla wàcc fa ay taw tawi leer suñu bés bi yàlla nekk fekk ñoom yàlla nekk fekk ñoom yàlla kontaan yàlla ñu kontaan ñoom it yàlla ñu kontaan ku fi ñëw yàlla nga ngërëmul yàlla ku fi ñëw rek yàlla nga ngërëmul yàlla soo leen gisee tabaarakallaahu ñu zikkare ni ñu zikkare waxtaane ni ñu waxtaane parce que dañoo xam dañoo ñun alaaj moomu rek lañ bëgg alaaj moomu rek lañ bëgg te alaaj mu madu dafa moo tax bés bi ñu fonk ko respecté ko gëm ko ndax alaay mu dafa fonkoon suñu daal te alaay mu wóodu lu mu fonk dañ koy fonk ku mu fonk dañ koy fonk waaw ah, ma ngoog kon yàlla ñu yàlla dimbali tabarkalaa suñu yéene ëppoon na kàddu yi euh, nañ ni insha allahu yàlla barkeel na lépp waaw ah. <laughs>